kii Amr ibn Umayya bi mooy ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik ath-Thaqafi Abu Umayya ah moom mii noonu la tuddoon Amr ibn Umayya ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik ath-Thaqafi dàkkantalam ne woon Abu Umayya voilà Euh, moom mujj na mooy dinañ gis seen histoire nii moo ko Abdi yaa Layl Abdi yaa Layl mi mu ne waaw moom axaa Bani Ilaaj nekkoon mbokk waa Banu Ilaaj moom kaana muhaajiran li Abdi yaa Layl ibn Amr nit la koo xam ne dafa gàddaayoon Abd Ya Layl ibn Amr mooy dañoo amoon problème léegi nag mu daal di koy taf daal di koy gàddaay waaw mu daal di koy gàddaay Abd Ya Layl mii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuti ci ay mbiram parce que am nañu ne non Abd Ya Layl man abdu yaa du moom parce que abdu yaa bii euh, moom fekkewul woon lii ah parce que du Mas'ud la comme li kiy wax ne doomam la Mas'ud ibn abdu yaa comme li imaam Muusa ibn Uqba mu ne nekkuloon abdu yaa layla de waaye imaam ibn Ishaq dana abdu layla la moo tax am na ku mel ni imaam ibn Hibbaan tudd na ne moom ci saxaaba yi la bokk am ñeneen ñu ne déet déet déet faut pas dire ça parce que abdu layla bii kii ku yàgg la ibn amr ah te woo fàttale ko yonent mi alei saatu ba muy dem saqiif ngir rawale woowaa saqiif ñoom ñii la daj moom mii bokkoon na ca ñoom dajaloon abdu yaa layli bi am na nag ñu ne du moom parce que doomam mas'ud la comme li imam muusa ibn uqba daal di wax waa imam ibn isaaq fii dane abdu yaa layla ibn amr mu ne kon eh, anna Amr ibn Umayya axaa bani Ilaaj kaana muhaajiran wallahu ta'ala a'lam ay dhalika kaana kaana min as am laa li leer moom imaam Muusaa ibn Uqba dane de dane kii la doom ji la Mas'uud Abdi Yaali la léegi anna mu ne kon Amr ibn Umayya axaa bani Ilaaj dafa gàddaayoon Abdi Yaali ndax seen diggante dafa amoon problème lu ñaaw mooy dafa amoon problème mu ne waaye wa kaana amru bnu umayya mii nag mu ne dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñu ginoonu muus ci arab yi waaw dafa bokkoon ci way rëy xelu arab yi dafa bokkoon ci ñi ginoonu rëy xel ci arab yi moom amru bnu umayya ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik as-Saqafi abu abu Umayya léegi nan la def am na problème ak kii gàddaayoon te nañ lu yàgg fa masha ila Abdi yaa Layl ibn Amr mu dem ci Abdi yaa Layl ibn Amr hatta daxala daara ba ni muy duggee këram waaw bi mu duggee këram thumma arsala ilayhi mooy kër yu mag la doon lañ doon am bokk bul xalaat suñu appartement yi ñuy am fii ci tugal mooy manoo considérer ñu naan la nit dugg na sa kër noonu mooy ngan di kër la doon doon waaw am ëtt am lu yaar mu ñëw nag dugg bi mu dugg see ci biir kër gi ci cour bi dugg thumma arsala ilayhi ginnaaw gi mu yónnee ci moom mooy yónnee ngir ñu woowal ko anna amra ibn umayya yaqulu lak mu ne ko demal yónnee benn ndaw ne ko demal ci abdi yaa layl ne ko man amr ibn umayya maa ko naan uxruj ilayya na génn ci man maa ngi nii buy këram fa qaala abdu yaa layli lir rasul abdu yaa layli wax waa ji mu woon ne ko waylaka a amrun arsalaka ilay na waa ji toskare ñeel na la yow daal toskare ñeel na la a amrun arsalaka ilay est-ce moo la yónni ci man est-ce que seetaan nga li ngay wax amru mi nga xamante ne nii différent bu rëy lañ am ba moo tax bana ma banaa ko gàddaay naa ko gàddaay na ma yow dagaar wéradi wala ana moo la dal ba nga naan amru ah moo ne ma moo la yónni ci man moo la naa génn ñëw yow est ce xam nga li ngay wax a amrun way toskare ñeel na la ah a amrun ndax amr arsalaka ilayya moo la yónni ci man qaala waa ji na ko na am kay toskare ñeelu ma de moo ma yónni te kat kaay ma tegal la ci dara wa haa huwa daa waaqifun fii daarik te waxuma la dara bul foog ne daa nekk ca pénc ma wooru la mais mu ngi ci biir kër mu ngi ci sa ëtt bi boo génnee rek dinga ko gis booy génn di gis am abdu yàlla yi ne xanaa kay déedéet fa qaala inna hadha shay'u ma kuntu adhunnu la amrun kaana amna'u fi nafsihi min dhalik mais il ne croyait pas ah waa ji gëmul woon li ko waa ji wax mu ne non lii moom lu yéeme la parce que lii mbir la moo xam ne masuma woon a njort hein masuma woon a njortu ne lii mën na am waaw parce que mais Amr mais Amr suñu noonoo gi sama diggante moom mais moom mais bañaloon na boppam di def lu mel nii di ñëw sama kër di ma woon waaw ndax ñoom seytaane leen fooyaloon moo leen foowe ah seytaane moo leen foowe ak a bari jullit ñu mu foowe waaw nga dégg ñoo xam ne ñoo bokk nday ak baay daal di bàyyente ne nañu walla iyaazu billaah waaw hmm? ñu ne yéey yéey yaa yéey bàyyente nañu nag waaw ku nekk di jaay ful la am clan bu la ci jàppale yor sa groupe ku nekk nag di la jaay ne ni fi nga jàpp noonu la waaye ñoom ñépp ñoom ay xaqi ñoo ñoo ñooñ ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo torox te du ñu dara waaw bu ñu xëyee nag ku nekk jàpp ne moom fii mu ne kilifa la alors que ñoom ñépp ñu ñu doyadi lañ azilla ñu suufe lañu duñu dara laysu bi shay duñu dara ndax xoole nañu ba iblisul la'in daldi leen foowe waaw léegi nag fa xaraja ilayhi fa lamma ra'aahu raxaba bi mu génn sol ay dàllam génn waaw fi mu newoon ci néeg ba mu newoon génn ñëw ci ëtt bi gis dëgg la de amru dée mu ko gisee nag mu daal di koy tatagal waaw marhaban bika ya amr fa qaala lahu amr amr ne ko innahu qad nazala bina amrun laysat ma'ahu hijra waaw nag eh, yëgal ne wàcc na ci ñun xew na ci suñu biir waa Saqiif loo xam ne ay gàddaayante amu ci place waaw mooy ne mënuñu fee nekk di ku nekk di taf sa moroom di continuer di jaay fulla ca lañ newoon alors que problème bu toll nii xew ñu war koo mën a régler lii ñu dal ay gàddaayawante mënu cee ànd innahu qad kaana min amri hadha ar-rajuli maa qad ra'ayt qad aslamat al-arabu kulluha wa laysat lakum biharbihim taaqa fanzuru fi amrikum amr ne ko ndax kat nekk na ci mbiru góor gi mu ngi alayhi salaatu wasalaam lañ ci jóg lañ ci jóg ay mbiram gis nga maa qad ra'ayta fi mu teere fi mu mujje ba muy tàmbali ñépp foog ne du dem fenn waxi gone la rekk ñoom ñi nag ay nag lañu woon amru yaa layl abdu yaa layl bu nee ne moom la mooy moom paa la mag la woon bu yàgg temps ci sangu Saqiif la bowoon ba fa yonent mi alayhi salaatu salaam di dem jóge Makka doon rawali foofu fële ànd ak Zayd ibn Haarisa mawla radiyallahu anhu bu dee moo fi ne ba léegi mooy yàgg na waa ji yàgg yàgg la waaw moo tax mu ne ay mbiram début bi gis nga ni mu demoon gis nga léegi nag fi mu mujje waaw qad aslamatil arabu kulluha tous les toutes les tribus arabes tuub nañu arab yépp dugg nañ ci l'islam walaysat lakum bi harbihim taaqa ñu yéen nag waa Saqiif mooy moom ci ñoom la bokk mais di ko bëgg a wax ne yéen mais manu ngeen koo xare arab yi yépp loolu man da ne ndax ay julli lañ man da ne kon nag man Amr li tax ma ñëw seet si la yow Abdu yaa layla fanzuru mooy lii lii de defal naa la décor situation bi te ginu mën koo xam kon nag fanzuru fii amrikum ndax mënuñu continuer continuer di dund nii kon nag fanzuru xool leen fii amrikum ci seeni mbir mooy waxtaan leen ci xool leen ngeen càmbaralante ngeen càmbarante ci xalaat mu ne fa inda dhalika tamarat thaqif fa inda dhalika tamarat thaqifun baynaha foo fële ca booba ci la waa thaqif ci la waa thaqif daldi dajale dajaloo ngir waxtaane mbir mi mu nekk bu doon tey liñ naan session extraordinaire waaw muy session extraordinaire ñu wara a mbir mu jàmb waaw te yitteel ñépp ñun banu Saqiif mu ne wa qaala ba'duhum li ba'd ci noonu biñ toogee war a waxtaan nag wa qaala mu wax ba'duhum li ba'din lenn li mooy ñuy commencer ak discussion yi ñu ne afalaa tarawna annahu laa ya'manu lakum sarbun walaa yaxruju minkum axadun illa qtata illa qtutia fa'tamiru ñu ubbee discussion yi ñenn ñi wax ñi ci des ne ne ah li ñu dajale de dëgg la nañ leen agir balaa bëy di weesu mbuus ndax kat xanaa gisu ngeen ni amatul benn suñu troupeau yi dara neewatu ci en sécurité mooy as-sarb mooy al-mashiya waaw amatuñ benn ci suñu suñu troupeau yi dara neewatu ci en sécurité waaw on est plus en sécurité waaw ndax wax nañ la sànq waxoon nañ la sànq que ne Seydina Maalik ibn Awf loolu la waxoon Yonent bi alayhi salaatu wassalaam te la def waaw dal di harceler waa Taïf ba sax seen yenn tool yi nga xam ne dafa xaw a sori tuuti seen dëkk bi rek mënatuñ faa dem seen caawa mi mënatula la wër di for ba foofule. seen seen seen gàtt gi mënatuñoo dem ci caawa mu sori mi ndax fu yu génne mu daldi dal seen kaw kon ñu ne afalaa taraw na ndax dangeen a seetluwul ne annahu laa ya'manu lakum sarb xanaa seetluwee ngeen ne benn ci suñu troupeau yi suñu gàtt yi nekkatul en sécurité mënatuñ leen a sàmm lool mooy gàtt gi waaye walaa ak sàmm ya koy sàmm walaa yaxruju minkum ahadun illa qututi'a waa Taayif ngi on nous a réduit suñuy mouvement dañ ko wàññi mënatuñoo nekkatuñu en liberté parce que amul kenn ci waa Saqif léegi kuy génn lu dul ne dinañ ko dogale waaw ndax ñépp xam nañ mooy gaay dañ doon xamante <laughs> loolu nag ñi dëkk Dakar léeg-léeg moom mbir mi da leen di jaaxal mais boo demee ci village yi nii lu village bi ngambe ngambe ngambe da ngay dem foo xam ne opposé da ngay foog ne fii moom presque xanaa xamuñ ñee kay nga dem mais gars yi dañ lay mën a xam xale yu ndaw yi laa wax de waxuma mag xale yu ndaw yoo xam ne ay six ans sept ans mais dañuy xam ba xam gaa yooyu yépp ñu dëkk fële da ngay romb rek ñu ne ñu naan nga dégg rek ñu naan diw la <laughs> wala ñu koy woo <laughs> yaa diw doon nuyoo yow. nga ne ah ndeke gaa yi kon nga gis leen ñu taxaw di waxtaan yoo <laughs> xam ne danga naan mais fii sore gi mu sore gaa yi dañuy xamante bu baax mooy xam nañ waa Taayif moo tax léegi ku fi génn ci rek gaa yi dogaale la ni loolu it seetlu ngeen ko kon na fa tamiru baynakum waxtaan leen seen biir ngeen xool seeni biir léegi nag bi ñu nee ci seen huis clos boobu ci lañu jële benn décision ferme wa ajma'u an yursilu ila rasulillahi rajulan kama arsalu urwa nee ñu daldi jël décision ne léegi ni ñuy def il faut mener des pourparlers ak nday mbilli gi muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax bu ñu ko amee moom buñ amee akooram rek jullit ñi ne suñu wet yi yëpp dootul ñu def dara waaw waaw te jullit ñi ne fii duñ ñu bàyyi feek moom waxul ne ñoom waxuleen ne ngeen bañ kon nag ñu yónnee ci ñoom benn ndaw comme ni ñu yónnee woon Urwa mais Urwa ñoom yónnuwuñu ko woon Urwa moo ñëw topp ci mais comme ni Urwa demoon moom kese ñu ne nañ yónni kenn fa kallamuhu fa kallamu abda ya Layl ibn Amr ibn Umayr léegi nag euh, ñu ne abda ya Layl léegi nag yow yaa fi des quoi waaw ya abda ya Layl ibn Amr ibn Umayr yow nag daal lañ tànn ngir nga dem wax ak nit ñi lu tax wa kaana sinnu urwatu wa kaana sinnu urwa ibn mas'ud mu ne moom parce que abdu yaa layl wa kaana sinna urwa mooy wa kaana abdu yaa layl sinna urwa mooy abdu yaa layl ak urwa ñoo maase woon léegi nag gars yi tànn ko comme que mooy mooy kilifa gi ñu ne ko ah yow nag la ñuy délégué ngir nga dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa aradu dhalika alayhi fa aba an yaf'al gaa yi daal di ko exposé nag ne ko ah abda yàlla kat mbooloo mi ci yow lañ dëppoo ne nga dem ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ngir waxtaan ak moom ci mbir mii nga xam ne mooy suñu situation ngeen fexe xool nu ngeen di trouver accord fa abaa mu ne maa lànk am noonu ma ko def ah mukk ah oui ah non non non je lu tax wa an yusna'u bi an yusna'a bihi idha raja'a kama suni'a bi Urwa parce dafa xalaat ne ya ma ko def parce que lim ragal mooy yéen Urwa ñi nii dem <laughs> ba demee yéen fii mu ñun ñépp kenn tuubu ci man bu ma demee mu wax ak man mu convaincre ma ma tuub ñëw ne leen man tuub naa d'accord leen ci lim ñu wax lan moo may garantil ne du ngeen ma faat comme ni ngeen faate woon ah non man duma dem ah ah non wa mu ragal an yusna bihi bu ñibbisee waa fii ne leen tuub naa léegi bon d'accord leen ci li mu wax mooy kii leen sede leen bàyyi leen seen yàlla yi ngeen di jaamook seen système économique bi ngeen di dundeek lool hmm. mu ragal lañ defoon noor wa noor wa loolu la leen woowoon leen ci diine gaa yi faat ko mu ne lu tax may def man du ma ko defan ah. parce que ragal na li daloon noor wa dal leen qaala mu ne leen lastu fa'ilan nag man tëjaluma leen sama bunt complètement mooy li ngeen wax mooy manum képp moom maanul leen loolu il faut que ça soit clair man na maa dem nag mais à condition keneen ànd ci ah non il faut ngeen boole ma keneen waaw il faut ngeen boole ma keneen non pas rajulan rijaalan hatta tursilu ma'i rijaalan parce que deux rek sax garaawul deux rek gaa dañ leen di faagaagal non il faut ngeen boole ma ak mbooloomu conséquent bu ko defee man ma mën a ànd ak ñoom ma daal di dem doxal leen mission bi yéen sama mbokk yi waa Saqif lu dul lii nag deew ma hmm. léegi gaay fa ajma'u an yab'athu ma'ahu rajulayni min al ahlaaf gaay yi daal di d'accord ne bon c'est bon léegi ni ñuy def dinañ la booleek ñaari góor ci axlaaf yi ci seen allié yooyu dinañ la booleeg ñoom wa thalathatun min bani malik ak ñett ci waa banu malik bu ko defee ngeen nekk six ñii cinq plus yow muy six waaw ñuy siis fa ba'athu ma'a Abdiya Layla al-Hakam ibn Amr ibn Wahb ñu yónni ànd ak ànd ak moom Abdiya Layla al-Hakam ibn Amr ibn Wahb ibn Mu'attib ak kan wa Shurahbil ibn Ghaylan ibn Salama Shurahbil di doomi Ghaylan ibn Salama Ghaylan bii <laughs> yaay fàttaliku Ghaylan la Muxannasu Hiit waxoon mooy nguni ngaana boobale euh, nga xam ne mooy day nekk koo xam ne du xunsaa la euh, lam doon wax abdallah ibn abi umayya comme ni nee ci sax yi euh, muy nettalib sayyidina sayyidatuna ummu ummu salama mu ne dafa dégg mu xam ne su boobu di hiit naan <laughs> naan Abdallah ibn Abi Umayya mooy frère yaay Ummu Salama bi keroog bi ñuy waaja ngir dem xisaaru Taayif biñ jógee Xunayn euh, xam nga kii ñoom yaay Ummu Salama demoon moom demoon na nee na hiit naan kii euh, yaay Ummu Salama naan naan naan frère yaay Ummu Abdallah ibn Abi Umayya idha iftataha Allahu lakum ghadan Taayif fa alayka bibnati Ghaylaan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi samaan mooy yii boobu hiit naan ah yaa Abdallah ibn Abi Umayya in fataha Allahu lakum Taa'ifa ghadan ne ko nag ah bu buur yàlla defee ngeen ubbi Taa'if suba de bu ñoo bu leen mayee nga bu ci xare yi ngeen jëm yow moom bu prisonniers yi yu jigéen ñi yow bu ci nangoo am keneen kenn ku dul ibnata Ghaylaan doomu Ghaylaan as-Saqafi <laughs> non kooku moom nanga ko tànn de parce que ndaw soosu taar bu ñuul taaru tuqbilu bi arba'in mooy bu bu lay dëgmal si dalaa bëgg a wax ne ci taaram lay décrire noonu que ne bu buy dëgmal buy ñëw am na forme bu rafet bu dëppale bu bu la wanee gannaaw it am na forme bu rafet ci gàttal loolu la ci jublu yonent bi aleyhi salaam dégg ko ne ne ko yow dëkk yow xam nga loolu lépp fekk xam nga ñu mel noonu dañ leen a woyofaloon alxuraan da leen a woyofal sariya da leen a woyofal àttee dugg ci jigéen ñeeg yooyu léegi nag mu ne ko kon yow mu dàq ko ba pare ne ñoom ñii ne kii bu mu duggati ci seen biir yéen mooy soxnaam yi waaw parce que dañ ko toléré woon ndax xam nga ñu mel noonu mooy ñi nga xam ne ghayru ulil irba minal nisa'i nga xam ne amuñu lool lañ mel mooy en général quoi melekete yoo waa ji hit moom bu mu doon wax nag Ghaylaan bi mooy bàyyi waa ji mooy Ghaylaan kon Shurahbil ibn Ghaylaan ndaw soo sële mu doon wax kii frère am la di Shurahbil wala Sharahbil ibn Ghaylan ibn Salama ibn Mu'attib kon kooku mooy troisième kon Abdu yaa Layl ñu boole ko kan al-Hakam ibn Amr ibn Wahb ibn Mu'attab wala Mu'attib wa Shurahbil ibn Ghaylan ibn Salama ibn Mu'attab wa min Bani Malik kon trois wa ngoog ci waa Banu Malik Usman ibn Abil As ibn bishr ibn abd duhman axaa bani yasaar ñu boole ko ci waa banu malik usmaan ibn abil aas di doomi abil aas ibn bishr abil aas di doomi bishr ah abil di doomi bishr Bishr di doomi Abdu Duhmaan Abdu Duhmaan di daamu Duhmaan axaa bani yasaar di mbokk waa banu yasaar kon kaatangook mu des mu ne wa aws ibn axaa bani saalim ibn awf ak aws ibn <coughs> di mbokk waa bani saalim di doomi awf mu ne wa numayr xarashat ibn rabia axaa bani alxaaris ak numayr ibn xarasha ibn rabia bani alxaaris kon ñii yoo ngook siis kon abdi yaa layle ngay am ibn amr ibn umayr athaqafiyu ak kan alxakam ibn umayr ibn amr ibn wahb ibn mu'attib ak shurabil ibn ghaylan ibn salama ibn mu'attib ak ki nga xam ne quatrième uthman ibn abil aas athaqafi ibn bishr ibn du ibn abd duhman axaa bani yasaar ak aws ibn awf axaa bani salim ibn awf ak Numayr ibn Xarasha ibn Rabi'a axaa Xaaris ñii lañ kon siisango fa xaraja bihim Abdu yaa Layl Abdu yaa ak ñoom na génn nag bi mu amee lii daal ci la door a d'accord nag ah c'est bon na génn léegi am naa li ma bëggoon léegi wa huwa naabul qawmi moom nag wa saaxibu amrihim mooy seen délégué mooy ki leen mooy seen mooy ki jiite délégation bi te mooy ki yor seen mbir léegi walam yaxruj bihim illaa xashyatan min mithli maa suni'a bi Urwat ibn Mas'ud likay yashghula kullu rajulin minhum idha raja'u ila at-Taa'if rahta mu ne boo gisee nag mu nangu mu fexe ba am ñu toll nii mooy comme lim la ko waxee léegi rek bañ li dal Seydina Urwatu ibn Mas'ud daal di koy dal te tamit gis ngi gaa yi ñu leen dispersé ci biir kiiwu Taayif yi seen alliés yi jël nañ ci ci biir waa Taayif jël nañ te gaa yi dañoo ta mooy ku nekk bokk nga foo xam ne te kilifa nga fa ñii mu àndal léegi nag mooy buñ demee ñoom ñépp ñu tuubandoo bu problème mooy ñoom ñépp tuubandoo bu boobaa ku nekk boo ñëwee batn bu nekk clan bu nekk ci waa Taayif di nga préoccupé wu ci yow sa mbokk mi bokk ci délégation bi te gëm li ñu gëm waaw mu ne nag noonu la ñu génne fa lamma danaw min al madina wa nazalu qanaata alfaw biha al mughira ibn shu'ba yar'a fi nawbatihi rikaaba ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa kaanat ra'iyatuha nawban ala asxaabe mu ne bi nga xamante ne ba léegi al imaam ibnu isxaaqa ibnu yasaar raxmatullaahi aley defuñu tarja kii bi de taxriij bi de hein waa dinañ ko def léegi insha mu ne fa lamma danaw bi ñu génnee jóge saqif nag di ñëw ba jege madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa nazalu ñu wàcc Qanaa mooy biñ gisoon ci jotaay bi weesu ci Qays ibn Ubaada ibn Saamit fa mu daloon bi ko Yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee Yaman ne ko dalal ci waa Sudaa mu génn ba escale foofu ci la ko Ziyaad daldi yége as-Sudaa'i radiyallahu anhu daldi ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu ne ko urdudil jaysh ne ko dellool eh, eh, armee bi nar a jëm ci samay ñoñ man maa leen maa la leen resal maay seen délégué mu dem indiwaat quinze personnes et ainsi de suite ba waa Soudan ak nettali ba comme ni ñu ko gise woon léegi biñ agsee foofu xanaa Médina la nekk ci biti Médina noonu ñu daldi escale foofu ñu defee escale wàcc ñu gis ñu daje fa ak al-Mughira al-Mughira ibn Shu'ba seydna al-Mughira ibn Shu'ba lu mu fa doon def yaraa fi nawbatihi rikaaba asxaabi rasulillah sallallahu alayhi mu doon sàmm ci tuuram la woon parce que ayam la woon ay mooy pas ay biy tudd buy kiy musiba mooy ay tuur buñ naan yow c'est ton tour parce que muy sàmm gàtt gi waruwaayu saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne ñoom nag wa kaanat ra'iyatuha nawban ala ashaabi saxaaba yonent bi alayhi salaam dañ doon awante waaw bu kii sàmmee keneen mooy sàmm beneen yoon noonu lañ doon def mu tombeek nag mu ayu Seydina al-Mughira xam nga seen mbokk la nan moo fàttale ko al-Mughira ibn Shu'ba ak nettaleem nan la mujje woon aywa maa ngi déglu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba dafa àndoon ak ay mbokkam ci waa Saqiif ah ñu dem ca Malikul Iskandariya ñooñu nag la buuru Alexandrie gën a xam jox leen lu ëpp ci ay kado lu mu ko jox moom mu daal leen jalousie mbir yi daal bon mu gis ne daal lan moo tax buur bi jox gee ñee lu ëpp lu ñaar ñee lu ëpp lu mu leen jox mu bàyyi ba ñii ñibbi mu fexe leen yootal ci yoon wi daal di leen faat daal di daw nangu seen alal ya la leen buuru al-Muqawqis daal di jox ñu daal di mu daal di daw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daldi tuub bi mu ñëwee Seydina Abu Bakar naka la ko gis ne ko yaa Mughira ana ñi nga àndal ne ko yow Taayif nga ne ko kii nga jóge yow Alexandre nga jóge mu ne ko mu ne ko ana ñi nga àndaloon mu ne ko ñoon ñëpp faat naa leen mu ne faat nga leen waaw sama seen alal yaa ngi nii nag <laughs> yeneen tibe alay saab saab ne ko ñun nag sa alal ji duñu ko nangu sa sa dugg ci lislaam dinañ ko nangu mais alal ji moom duñu ko nangu waaw dina e, ndax loolu al imaam fii imaam al ibn Isaaq duggul ci détail boobu mais gisoon nañ ko mais imaam Muusaa ibn Uqba moom daal dina koy tudd waaw bi muy nettali qissatu waa waa waa tabu waa kii waa Saqiif nii waaw moom nag fi mu situé affaire bi fi mu imam Muusa nook ba fi mu situé eh, wafd bi délégation waa Saqif fi ñu ñëwetu nee na mooy après xajjatu xajju Abu Bakar ginnaaw bi Seydina Abu Bakar jiitee aj ji ba pare ci l'an neuf mu ne foofu moom sax faatu ko war wa ci jamono jooju la moom imam Muusa ibn Uqba contrairement ak imam Ibn Sa'd ne ba mu jógee Ji'irraana jóge xisaaru Taayif Ji'irraana ak yooyu ñibbi ci yoon bi la ko dab moom imaam Muusaa ibn Uqba moom dafa ne jamonoy dane wa aqaama abu bakrin linnaasi xajjahum wa qadima urwatu bnu masuud athaqafi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fasta'dana rasulallahi sallallahu ila qawmi mu ne moom bi nga xam ne seydna siddiq ci la jiite aj gi taxawal ko nit ñi nee na urwa seydna urwa ibn mas'ud di ñëw athaqafi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñaan ko permission ngir mu dellu ci ay ñoñam après loolu lay wax waaw après nag mu ne moom ci la gaa après moom noonu la ko nettalee waaye bu dee fii moom kon da koo situé juste après aju seydna abu bakr radiyallahu anhu ko ci lañ faati sayyidina Urwa ibnu Mas'ud après leneen li xew waaye buñ ñëwee fii ñu ne nag kon kon euh, sayyidina Urwa euh, al-Mughira moom seen mbokk la woon waaw moo tax Urwa ibnu Mas'ud gisoon nañ keroog ghazwatu ghazwatu sulhul Hudaybiya ba mu ñëwee di laal sikk mu yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko jàpp nekk dele koo xam ne waa màkk ñoo ko yebal moo leen ñaanoon ne leen est-ce que ku ngeen di tuumaal la ci man ku may tu ku ngeen di tuumaal la ñu ne ko déedéet yow mi nga xam ne ba nga déggee lii ñuy dal ko ne Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw ci ñun nga bàyyi sa njaboot indi sa njaboot ak yépp jóge sa dëkk ngir jàppale ñu mu dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci gàttal di laal sikkimam bi di wax ak moom am ku jël jaaseen ci ñu taxaw ci saxaaba yi di ko dóor ci loxo yi toog toog toog ne ko yëkkatil sa loxo ci sikk mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bala ngay xëccaat loxo doo ko fa fekk yonent bi aleyhi salaatu di ree mu ne ko way kii kan la ak ni mu bone xol ak waxam yi mu ne ko Urwa walla de sa doomu baay teex bi la waaw mooy wala sa doomu sœur bi la mooy Urwaani nii de kii wal Mughira la mu ne ko yàlla xudar warta woraatekat bu mag bi yow démb rek laa pare ci fay forfait njombe gu rëy gi nga defoon diye gi nga xam ne moo ko chargé woon sinon xare bu mettee na doon am digg seen digganteeg seen mbokk yooyu ci waa Saqiif kii faatoon ñooñu nag biñ ñëwee nag moom nag moo dajeeg ñoom ñu dajeeg moom muy sàmm foofale moom Seydina Urwa ibnu Mas'ud althaqafiyu radiallahu taala anhu wa ardaa léegi dinañ àggale foofu kanta amru bnu umaya miñ doon gis ibn wahb ibn mu'attab wala mu'attib ibn malik athaqafi mi nga xam ne moom min adhal arab kaana min adhal arabi bokkoon ñu ginoona <clears throat> am xel te muus ci arab moom ginnaaw gi bi waa taayif duggee ci lislaam <clears throat> hein dafa tabax nee nañu dafa tabax jàkka fi nga xamante ne nii mooy fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu leen di xisaar di leen eh, encercler fa mu wàccoon foofu la daldi tabax benn jàkk moom Amr ibn Umayya eh, ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik as-Saqafiyu rahmatullahi alayhi di Abu Umayya raxmatullahi alayhi wa radiya anhu wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu